kon ñu ñëwaat saar bi nga xam ne la ñu tàmbale woon di suuratu tahrim kon nag agsi woon nañ ci laaya bi nga xam ne mooy bu ñaareel bi ñaareelu laaya bi ñu warat continuer fi nga xam ne moom lañ yem baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa idha sarra an-nabiyyu ila ba'di azwaajihi hadiithan falamma nabba'at bihi wa azharahu allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qaalat man anba'aka haadha qaala nabba'ani al-aliimu al-xabiir kon foofu la ñu war a jël tey muy alaayal ñett bi kon nag ginnaaw li ñu gisoon di weesu ci li taxoon aaya boobu wàcc muy saar bi mu ne wa id fàttalakul fàttalakul asarra keroog mi nga xam ne la wax ci secret annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ba mu waxee ci ndànku mooy wax loo xam ne secret ila ba'di azwaajihi ci kenn ci soxnaam yi ba nga xam ne moom la wax ak moom hadiisan ab ab waxtaan mooy li mu waxoon sayyidatu Hafsa ne bu nekkoon nag bu ko may ne bàyyi naa ndaw sii nii mooy dootul moom dara tegaloon na ko ci loo xam ne dama ko fàtte woon na ko nag bu ko wax Aïcha ndax xamoon na ne ñoom ñaar dañoo neexoo lool mu ne ko bu ko wax nag waaw waaye lii na nga ko denc sama diggante yow kese léegi nag moom falam maanab ba ak bii ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxe moom secret boobu moom mu daal di dem daal di koy waxee bam ko waxee nag wax ko ka nga xam ne moom la gënoon a neexool ci so ci wujjëm yi muy sayyidatu Aisha radiyallahu anhuma falamma nabba'at bihi ba mu ko ko ba mu ko xabaaree nag lee mooy secret ba mu feeñal ko a wa azharahu allahu alayhi suñu boroom tabaraka wa taala leeralal yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko si secret ba nga sa soxna Hafsa de moom moom de daal dina koy wax ka nga taxoo ka ne woon bu mu ko ko wax radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne wa azharahu allahu alayhi arrafa baada yonent bi alayhi salatu wasalaam xamal koo kële nag mooy ndaw soo sële mu ko waxoon xamal ko ne la ma la waxoon de mooy yow yow mooy ne am nga loo xamante ne ca secret ba waxe nga ko wa arada baadin leneen la ca secret ba nag mooy waxu ko lépp da ko xamal ne daal ne ko lii leer na ma ne leeral nga la ma la waxoon falamma nabbaaha bihi bam ko ko waxee nag ne ko lii moo xew xabaare ko qaala soxna soo sële di sayyidatu Hafsa bint Umar radiyallahu anhuma ne ko qaalat mu ne ko man anbaaka haadaa moo yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo kan moo la xabaare lii ba nga xam ne waxe naa lii qaala mu ne ko nabbaani al-aliimu al-xabiir mu ne ko ki nga ma xabaare mooy al-aliimu aji xamaakoon bi al-xabiiru ki nga xam ne moo dénkumpa lépp dara nëbbuwul ci moom bi sama borom tabaaraka wa taala loolu nag moom nii mu defoon sayyidatu Hafsa moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam sax bëggoon na ko wàcc ba nga xam ne ci la ko sayyidina Jibril alayhi wa wassalaam dikkal ne ko déet sa borom nee na bu ko wàcc de ndax moom nii kat sawwaamatun def na erreur ndax erreur ñépp ba koy def moom nii malgré lii mu def nag aji taxawaa koon jullikat la bu mag a mag waaye aji wooraakoon bu mag a mag la te moom nii sa borom nee na ma man Jibril ma wax la ne bokk na ci sa soxna yi nekk aljana kon nag kii ma manoo koo wàcc de malgré def na loo xam ne du noonu nga gis ne gis nga këru yonent bi alayhi salaatu wassalaam yii ñoo fa doon xew de bu kenn foog ne mooy lii dafa doon xew léeg-léeg pour nit ñi moo tax bu nekk royukaay pour ñun ñoo xam ne bu ñu yaakaar ne ay mariage yu am problème wala ay wax yu fa am wala yu mel noonu këne ñun ci ñun rek lay xew nit ñu baax ñi ngay dégg ñu bari nag duñ la ko ci nettali moo tax nga foog ne lii la waaye suñu borom mi nga xam ne moo def yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy royukaay bi dina mag moo tax même liñ doon dund ci biir këram mu feeñal ko ci alquran ak ci hadith yi ngir nit ñi xam ne voilà gis nga yu nekk yi ngeen di dal di leen dal ci seenu sëy ak di leen dal ci seen mbokk yeeg yooyu moom da ko doon dund léegi nag ba mu ko dundee la doon doxale ngeen xam ne man bu ma ma doxale ni noonu waaw kay loolu la moo tax mu ne nag suñu borom bi mu waxee lii nag mu daal di turne nag ci ñi nga xam ne mooy ñaar ñi tewoon complot bi muy sayyidatu Aisha ak sayyidatu Hafsa bint radiya bint Umar radiyallahu anhum mu ne leen nag in tatuuba ila Allah yéen ñaar de bu tuubee ilallahi dellu ci seen borom ndax kat li ngeen def jaaduwul yéen a ngi pousser sama sang bii nii nga xam ne maa ko def sang ngir jël ngir mbooleem bindeef yi ngeen koy pousser ba muy xaraamal ci boppam loo xam ne man borom bi maa ko daganal ngir bëgg lu leen neex kese léegi nag leen na am in tatuuba bu ngeen tuubee dellu ki seen borom faqad sagat qulubukuma mooy moo gën ci yéen da xam ne nag mooy li ngeen ko def loo noonu mooy daal seen xol yi jeng na li nga xam ne mooy yiiw ba tax ngeen puus ngeen puuse ko ba muy def loolu mooy jeng na wuteek moom la mu gërëmoon mooy bañoon koo def waaye bëggul leen neex tax mu def ko kon nag tuub leen ndax moo gën ci yéen te ngeen xam ne seen xol yi jeng na li nga xam ne mooy yiiw gi wa in tadahara alayhi waaye bu ngeen dimbali wante yéen ñaar ci kawam nag xam leen ne fa inna allaha moom yonent bi alayhi salatu wassalam de borom bi mooy ki méngoo ay mbiram te moo koy dimbali wa jibrilu ak sayyidina jibril di mala di sangu malaaka yi wa salihul mu'minina ak ñi nga xam ne ñooy ñi gën ci way ngëm yàlla yi tamit ñooy ñi nga xam ne ñoo koy jàppale wal malaikatu ak malaaka yépp même seen sang bi gën a mag ci ñi nga xam ne dañ ne mooy ruux bu mag ba ar ruuxul aadam ñoom ñépp ba'da zalika ginnaaw lii zahirun mooy ñoom ñépp yonent bi alayhi salaatu wassalaam pare nañ te dañ koy dimbali asa rabbuhu suñu boroom ne nag gis nga asa rabbuhu rabbuhu bu leen yaakaar ne yéen ñii lim nekk ay soxnaam tax na mooy yu yu bari ngeen foog ne man ngeen koo def gis nga bu leen yaakaar ne da ngeen a incontournable mooy yéen daal man ngeen a jaax mooy foo ngeen jaar daal yéen fii ngeen di nekk kenn du leen manal defal dara kenn du leen mënat bu leen yaakaar ne fii fi ngeen di sax de mooy ne nekk soxnaam man borom bi gis nga asa rabbuhu bu ma neexoon man boroomu yonent bi alayhi salaatu wassalaam in tallaqakunna gis nga bu leen waccoon tey daal di leen fase an yubdilahu borom bi dina ko changeel utal ko yeneeni azwaajan yeneeni soxna yoo xam ne xayran minkunna ñoo leen gën yéen ñooñee muslimatin lan mooy nekk nag ñoom li nga xam ne mooy seeni jikko mooy muslimatin dañuy nekk ñoo xamante ne nii dañuy wommatu ci digalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu'minaatin gëm wax yim leen di wax te gëm seen borom wommatul seen borom waaye loolu borom bi moo nanguwul nit gëm ko wommatu lu dul mu wommatul yonent bi alayhi salaatu wassalaam qaanitaatin nekk ñoo xam ne dañuy toroxlu ngir seen borom di toroxlu ngir yonent bi alayhi salaatu wassalaam taa'ibaatin nekk ñoo xam ne dañuy dellu di tuub di dellu ci ci nga xam ne mooy boroom bi tabaaraka wa taala waaye buñ defee erreur ñu dellu ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir mu wax leen nan lañu koy faje abidaatin nekk ñoo xam ne nag ay jaamukatu yàlla yu mag la ñuy doon saa'ihaatin nekk ñoo xam ne ay woorkat yu mag la ñuy doon sayyibaatin nekk ñoo xam sa di joom nag dinañ am sayyibaatin ñoo xam ne ay jànq ay jekk lañuy ñuy doon wa abkaaran ñenn ñu nekk ay jànq suñu borom ne lii lépp nag mooy li mooy ne ñooñu bés buñ ku jël seen place kooku mooy gën loolu mooy yéen yéen a gën waaye li tax ngeen gën mooy li ngeen nekk soxnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam tamel nii bés bu leen fi jële woon ñeneen di remplacer ñooñu ñooy gën kon loolu la bëgg a wax moo tax nag yonent bi alayhi wa wassalaam amul kenn ci ñoom ku mu bàyyi woon waaw moo tax mu ne kon yaa ayyuhal ladina amanu mu bare foofu nag di wax li nga xamante ne nag mooy mooy mooy jullit xam ne gis nga ñu ngi commencé lan di wax li nga xam ne saar bi lan la doon wax problème yooyu am ci couple yi ci biir famille ak li nga xamante ne nii mooy am ci diggante ñiy sëy ñu xam ne nii dañ koy régler jarul wax ju bareek ay kiiw ak ay fil ndab yeeg boo kajji bool yi fa leen meroo xooyu kii yu ñëpp di leen yëgal déedéet mu ne yaa ayyuhalladhina amanu yéen ñi gëm yàlla tabaraka wa taala te dëggal qu anfusakum dee leen fegal seen bopp wa ahlikum ak seen njaboot naaran safara waquuduha an-naas wal hijaara ta ngeen xam ne nag gis nga safara soosale li koy bu mooy annaasu nit ñi wal hijaaratu ak xeer yi alayha nekk na ca malaam ca foofale ca safara soosale malaa'ikatun ay malaaka xilaazun yu tar yoo xamante ne nii ak tar shidaadun dëgër ci bind laa ya'suuna allah mooy dañoo mer taruk mer ci yéefér yañ fay dugal ba pare nag seenu bind ñu nekk ñoo xam ne ñu ponkal te kas te costaud am doole lañ def laa yaasuuna allaha ma amarahum duñu mooy borom bi tabaraka wa taala ci lim leen digal de wa yafaaluuna te lenn kese la ñuy def mooy li ñuy def mooy maa yu'maruuna lañ leen digal te seen borom digal leen ko lii mooy lan gis nga fi mu jógeeg li mu teg ci aaya bi mooy ne yéen nit ñi yéen borom kër yi seen soxna yi nuñ man di mel bu leen toog naan boo ku mu neex mu ñoom lu leen neex defa ah. wala bu dee yaa tane boroom kër gi ci wàllu diine na nga ko ci yee di ko ci dimbali bul toog rek naan moom it lu ko neex def déedéet mooy ne yow surtout boroom kër gi yow fegalal sa bopp mooy yow ak say doom say njaboot ak yépp wa ahlikum ak seeni soxna mooy toog rek yëfu yoo irresponsable yoo yële bàyyi bàyyi xale yi lu leen neex def na la leer ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ne kullukum raa yéen ñépp ku nekk ci yéen ab sàmm wa kullukum mas'ulun def na ko laaj an ra'iyati ca la nga xam ne moom la ko buñu boroom sàmm muy ñi nga xam ne rawatina ñi nga xam ne moo leen jur yor leen di leen dundaloo pare naan manuma ci ñoom dara nga foog ne lool dina la dor dévange dina tax yow li la boroom di gàll mu wàcc mukk kon yem noon wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana wa salamun ala al rabbil alamin